baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim yaa ayuha alladina aamanuu dkuruu nicmata allahi calaykum id jaa'atkum junuudun fa arsalnaa calayhim riixan wa junuudan lam tarawhaa wa kaana allahu bimaa tacmaluuna basiiraa kon ñu ñëw fi nga xamante ne nii mooy laaya yi nga xamante ne nii mooy leeral xare bi nga xam ne moom lañ gisoon jamono yi yépp doon ko tënk ci tënk muy ghazwatul ahzaab di xare bi nga xam ne moo amoon foofale di al ndax ñëw boole woon boole seen doole kuréel yu bari yoo yële ci yéeféer yi ñëwoon dañuy ñëw déjjati ji lislaam ñoo ñële ak ñi nga xamante ne nii ak ñu xame ko tamit ci ghazwatul xandaq muy xare la nga xam ne mooy mooy kàmb gu rëy ga la nga xamante ne nii mooy tranché ba mbalkama kon suñu boroom nag di nettali lañu gisoon noonu nu ngi gis alxuraan ni mu koy nettalee ak ñun ni ñu ko doon nettalee nag du day wute ndax gis nga fi muy tàmbalee suñu boroom ne yaa ayyuhalladina amanu yée yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal udkuru fàttaleku leen udkuru day leen tudd ni'matallahi xéewalu yàlla gi nga xam ne moom la def aleykum ci seen kaw id keroog ba nga xam ne jaa at kum la leen dikkal jurudun ay ay ay soldaar ay xeexkat yu bay ñiy jóge ca Quraysh ñiy jóge ca Ghatafan ñoom waa banu Murra ñoom banu Fazara waa Ashja ak waa banu Asad ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ti ñi nga xam ne dañoo xasoon a mere l'islam ñoo deewoon ci seen xol yi ci arab yi ak ña àndoon ak ñoom ci yahuudu Xaybar yi fa arsalna alayhim bañ leen dikkalee nag suñu boroom nee na maa yónni ci seen kaw ñoom riixan ngelaw waxoon nañ la riixan bu ñëwee noonu rek mooy mbugal la wa junuudan ak ay soldat yoo xam ne lam taraw gisu ngeen leen woon ndax keroog yi ñuy wax mooy bi nga xam ne mooy fi xare bi jeexe keroog bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaan ñaanam goo gële te yónnoon Seydina Xudayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhuma ngir mu dem xool yi te mu fa xawal dara ni nga xam ne noonu la ngelaw la daal di salfaañee seen seen seen ciniya seen tànt yaak seen lépp malaaka yi tamit dañ faa newoon mais xeexu ñoon li doon def dañ doon gina a waddal yenn tànt yi loolu ànd ci ngelaw li loolu la naan wa junuudan ma yo maa leen sànni ci seen kaw ñoom yéefér ya gis nga alxuraan dafa commencé fi mbir mi jeexe mooy fi nga xam ne mooy fi xare bi jeexe fa la tàmbalee mu ne faar wa faarsal naa ma yónni alayhim ci ñoom soldaar yoo yële riixan ngelaw wa junuudan ak ay soldaar yoo xam ne ci ay malaaka loo xam ne yoo lam taraw haa yéen gisu ngeen leen woon ngir ñu ñëw salfaañe tamit ak ngelaw ya seen tànt yi ëndaale ngelaw loolu la ñoom malaaka yi wa kaana te borom bi nekkoon na te du deñ di nekk bi ma na ci li ngeen di jëf fii ci kaw suuf basiira ku ko gis la de mu ne id fàttaliku leen jaa'ukum bañ leen dikkalee ñoom ñoom ahzaab yoo yële mooy kuréel yoo yële ñëwoon ngir déjjati leen min fawqikum jóge seen kaw mooy ñu jóge woon fa nga xam ne mooy mooy mooy mooy penku nga xam ne penku la ñu jóge woon ci waa Ghatafan ñooñu moom lañ la doon wax naan ci penku Arabie saoudite ci est Arabie saoudite fa lañ jóge woon daal di agsi nag jaax foofu la ñoom waa Ashjag waa Banu Murra ak gaa yoo yële ak waa Banu Fazara wa min asfali mera wa min asfala minkum ak tamit ñu ñëw ñoo nekk foofu campé foofu noonu ci côté boobu waaye it campé ci nga xam ne mooy bëti mooy mooy ci sow Medina tamit mooy waa Abu Sufyan daal di agsi mooy waa Makka waa Quraysh agsi faak seenu gàngoor nag ñëw taxaw ak ñi nga xam ne mooy seen ahaabish yi ak waa Banu Kinaana ak ñi leen àndoon ak ñoom ci waa ahlu Tihaama ñoom ñépp ñu daal di daje kon loolu lay wax nii wa izaagat fàttale ko leen keroog ba loolu xewee nag yéeféer yi acculé ba pare ngeen yëg ne yéeféru euh, yahuud yi ci biir ñoom daal nañu ànd ak ñoom keroog kon fàttaliku leen abu absaar ba bët yi daal di jéngee nga xam ne xoolatul dara lu dul ci noon yi ngeen ti ngeen jàpp jàmmaarloog ñoom di leen xool ndax amatu ngeen nooy tiitaange gi dugg nañu bari ba tamit mooy looloo leen préoccupé moo leen soxal ba manu ngeen a xool leneen ñoom kese ngeen di xool di xaar nan la ñuy def ngir man buñ nee buñ naree def dara rek ba mën a tëb mbalkami wala jaar foo xam ne fañ waroon a garder ak yu mel noonu na tamit ñu dégg ne suñu ginnaaw ñañu bàyyi suñu doom yaag suñu jigéen ñaag ñooñu ñañ bàyyi ca gannaaw mooy yawut ya daw nañ ci ñoom ñoon tiit nag jàkkaarloog nag bët yi yépp di xool noonu kese mu ne wa balagati mu daal di jote alquluubu xool yi alxanaajira put ya mooy loolu wane keroog ni nga xam ne tiitaage gi noonu la dugge woon jullit ñi ndax mooy mbir mi nag dafa doy waar ndax amatuñ benn noon kese suñu kanam waaye noon yi fu ne lañ ñu acculé lañ ñu dékkëree watazunnuuna yéen yéeféru kii nag kàntaa naa yi ne woon ci seen biir yéen ngeen di njortu billaahi ci borom bi ak dunu naa njort yu ñaaw ya jàpp nañ ak te moom lay leeral fii moom lay dina ko leeral ne njort yu ñaaw yooyu ñu amoon yemuñ woon sax ci njort dañoo ñëwoon ba di ko wax naan tey rek la gaa yi di faatu de tey rek yu tey rek la ñu am problème ñun ana nañuy def ba trouver fi ba ban fekk fi ba mbir mi fekk ñu fii hunaalika suñu borom ne foo fële ubtili al naa keroog boo bële foo fële ca xandaq ba ca buntu foofu fale foofale lañu lañu nattoo woon almu'minuuna way ngëm yàlla yi de wa zulzilu ñu rëngi-rëngee leen zilzaalan ak rëngi-rëngee shadiidan gu tara tara tar ndax lii mooy tiitaange goo xam ne moom minute bu ne man ngeen a dee te waa Quraysh fee ñu taxaw taxawuñu rek ak waa Ghatafaan di xoole dañ doon jël seeni flèche di dóor ak seeni xeej ba pare bu ko bu ko defee bu ji jullit ñu soree ñoom ñu mën a jaar fa nga xam ne fa la ñoom Amru na Abd Wudd Ikrima ak kañ àndaloon jaaroon comme yu mel noonu le kon moo tax nag ñu rëngi-rëngee leen ak xabaar yi leen di jóge ci gannaaw ci yahuudu banu Qurayza yi mu ne wa id yaqulu mu ne fàttale ku leen keroog bi nga xam ne moom laa la waxoon yemuñu ci njortu rek ñoom naafiq yi wa id fàttalekul yaqulu ba muy wax al munaafiquuna naafiq yi ñi nga xam ne li ñuy wane ci seen biti ak wuteeg li nekk seen biir seen biir kéefér a fa ne waaye ñuy wane ne ay gëm yàlla lañu mu ne wa id fàttalekul yaqulu ba muy wax yow rasulullah waaye yéen jullit ñi fàttaleku leen xaywul googu tamit ngeen fàttaleku la fa xewoon keroog ci ghazwatul ahzab bi yaqulu ba muy wax al munafiquna naafiq ya walladina fi qulubihim marad ak gaa yi nga xam ne seen xol jege nag naafiq ak feebara ci ne ak sikki sàkk dëgëraguñ ci diine gi ñu nekk maa waadana allahu ñii am ñu ne ñii ñépp naafiq yi lay wax rek ñoom la seen xol yi feebar am ñu ne non nit lañ xam ne dëgëruñ woon waaye ak naafiq lañ gën a jege keroog suñu boroom ne lan lañ doon wax keroog ñu ngi naan daal di wuñ ñuy dig wa rasuluhu ak ndawam bi illaa ghururaa lu dul ay wor yi neen waaye ah xoolal lii rek mooy keroog liñ doon wax naan Muhammad mi mos ñoom loolu nag boroom xam-xam yi dañuy tudd ay tur waaye maa def siyamaa bañ leena tudd parce que loolu day gën a yàggal yoo xam ne ci wàllu naafiq yi ne ñoom ñoo doon wax keroog comme ni ñu ko gisoon ci nettali bi naan naan naka Muhammadun yaiduna mu ñuy dig ni nga xam ne kunuuza Kisra naan ñun ñooy moom li nga xam ne mooy trésor mooy mooy mooy gànjaru yu gànjaru yi nga xam ne mooy Kisra ñoo koy moomi foofule nga xam ne nguurug perse gi suñu loxo lay mujje nguurug byzantin yi waa waa Sham suñu loxo lay lay mujjee li nga xam ne mooy nguurug Yaman suñu loxo lay mujjee te kenn ci ñun mënu la jóge fii sax ñu nekk dem faji doo faju euh, soxlaay doomu aadamam sax loolu new ñemewu ko ndax tiit mu ñëw di ñu dig lii xam ngeen ne kon moom lim ñuy dig yàlla gi moom waxuñu woon rasulullah mukk déedéet sayyidina am dañ naan muhammad nii lim ñu doon dig wal iyaadu billah moom moom moom nekkul lu dul ay wor quoi waliyaadu billah wa id qaalat mu ne fàttalakul ba léegi keroog bi muy wax taaifatun benn mbooloo minhum ci ñoom naafiq yi naan yaa ahla yasriba di wax seen mbokk yi nga xam ne ñoo bokk deret ci waa lamsaar ak ñooñu naan leen yaa ahla yasriba e yéen waa yasrib yasrib moo doon tur bu njëkk bii bi nga xam ne noonu la Medina tuddoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko tuddee taaba tayba moom moo ko tuddee dëkk bu teey bi bu sell bi comme ni nga xam ne noonu la nekk ci xadiis yi nettali dajjaal loolu nekk ci saxiixu imaamu muslim ak yooyu moo ku daan la ay taaba ak tayba loolu ci tebs la jóge dëkkub Égypte boobu mooy kooku xamul li muy wax même bu dee bu dee lu man di doon ak ku ko mën di jur kooku mooy xamul li muy wax voilà parce que taaba yoneen mu ngi jóge ba jurub arab la taaba mooy teey na tayba voilà yonent ma lay saa saa moo ko tudd keroog bi nga xam ne ci lay tudd mbiru dak euh, dajjal nga naan dañ koo tudd teps muy euh, dëkku égyptien yooyu pharaon yooyu loolu vraiment mooy li nga xamante ne nii jarul woon sax di tudd waaye jamono ji daa demee noo xam ne ku nekk day wax lu ko neex gaa yi toog parce que mooy diw kenn du wax alors que loolu wute nag li nga xam ne noonu la demee kon mu ne yaa ahla yasriba wa id qaalat ba muy wax taaifatun benn mbooloo minhum bokk ci ñoom yi naafiq yi naan yaa ahla yasriba yéen waa mbooloom yéen yaa yasrib laa xaamala lakum waaye yéen amu ngeen taxawaay fii dem leen farji'u dellu leen ci seen kër ya dellu leen wala ngeen demaa ah, ngeen ngeen ngeen ngeen livrer seen bopp waa Quraysh ñi Abu Sufyaan ak ñi fi àndal ak waa Ghatafaan dem leen ngeen wane jébbalu ngeen bu ko defee ñu baal leen kër yi bañ a xeex bu ko defee ñu yërëm leen bu ñu naree jël dëkk bi wayastadinu loolu la naafiq yi doon wax am ñu ne yahuud yi ñoo ko doon wax seen mbokku naafiq yi waaye lu mu ci man di demee rek benn la wayastadinu muy ñaan ndig muy ñaan ndigal taa fariqun benn mbooloo minhum di ñaan digal ci ñoom annabi ya yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw naan ko yaquluuna ñu ngi ko naan inna buyutanaa awra suñu kër ya daa vulnérable de dafa sori te foofu noon yi dañ faa gine jege te kenn newu fa léegi nag dañuy ragal buñ fa mooy mooy kenn nekku fa di ko aar kon nag dañoo bëggoon nga may ñu digal daal bu ko defee ñu dellu ci suñu kër ya man koo aar wama hiya bi awra yi suñu boroom ne waxuñu lu am de li ñu wax ko wuteeg li am mooy doolu nekkul woon wama hiya bi awra de nekkul loo xam ne dafa vulnérable mooy ne kenn aaru ko moo tax ku nekk mën na faa dem sàcc ak tamit noon yi ñëw fi di xeex mën nañ faa dem déedéet loolu taxul de loolu dañ koy mbubboo rek in na li am ba des mooy nammuñu ñoom illaa firaara bëggun lulul daw bàyyi la fii bu ko defee tey bu waa Quraysh ñëwee bay xeex ak yow waa Xatafaan di leen faat ñoom buñ ko fekke kese lañ